mu ne kon nañ continuer li nga xam noom la al imam al hafiz Nawawi kon ñu ngi woon liiroon nañ chapitre cent quarante six al imaamu an-Nawawi mu ne kon chapitre cent quarante six baabu buntu tahrime xaraamaluk alwisaali mooy woor sarale fi sawmi ci wàllu koor mu leeral mooy lan mu ne wa huwa loolu mooy an yasuuma mooy nit ki woor yow may ni ñaari fan aw aksar wala lu ko ëpp wala yàqul te du lekk wala yashrab te du naan baynahuma seen diggante waaw wala yàqulu wala yashrabu baynahuma waaw wala an bu dee an man yasuma yow may ni wala yàqula wala yashraba baynahuma waaw mooy nit kon day woor ñaari fan jàpp ñett ji lu ko ëpp jëm ñaar jëm ñett jëm ñaar jëm du lekk seen diggante mooy mu woor sarale te du naan seen diggante waaw bunt bi euh, taxawoon nañu ci bu baax euh, xadis bi muy njëkk mooy fa mu romboon xadis deux cent trente xadis deux lañ ko gisoon mun a gisoon àttey bunt bi te moo doon wax chapitre mooy chapitre vingt-sept baabu ta'zim hurumatil muslimin wa bayaani xuquuqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim voilà foofu lañ ko gise woon ci lu yaatu walillahi alhamdu wal minna nee nañ ko ki après dinañ la fàttali loolu kon euh, hadis numéro mille sept cent soixante-quatre hadis mille sept cent soixante-quatre mu ne anabi andiwu fi ay ay aaya kon eh, ñaari xadiis la féet bi eh, bon bi mu njëkk indi gis nañ ko beneen bi ci tegu tuddoon nañ ko bi ñuy gis ala yooyu duggoon nañ ci bu baax ci xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci buntu woobu yëpp ndax booy def masala yooyu moom yëpp ngay ramasser waale kon xadiis bi ci jëkk muy xadiis mille sept cent soixante-quatre mu naan abi hurayrata wa aishata radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil wisal muttafaqun alayhi kon hadis bi la jëkkandi mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi wa aishata sayyidatuna aisha radiyallahu anhuma anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaatu na naha tere na anil wisaali ci woor sarale waaw ah, un jeûne continu <laughs> le jeûne continu loolu ah, moom concert fayeen yi moom mu ne yii nii concert newu leen moom xalaatuñu ko yow la xalaatuñu ko waaw <laughs> ne muttafaqun alayhi hadis bi daal imaamul xaafizul Buxaari ak al imaam Muslim ñoo ko bokku solo léegi hadith bi moom gisoon nañu ko comme niñ la ko waxee léegi chapitre vingt-sept voilà baabu ta'zimi baabu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani mu ngi kondi woon foofu la kondi woon boobu nag sayyidatu Aisha la tuddoon waaw foofu sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qalat nahaahum annabiyu sala allahu alayhi wasallam an ilwisal rahmatan lahum fa qaalu innaka tuwaasil qaala inni lastu ka hay'atikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini voilà muttafaqun alayhi waxoon nañ la dina ñëwaat voilà hadith mille sept cent soixante-quatre moo nekkaat nii waaw mooy saydna abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom it daal koy solo ñun bañ gisoon moo doon xadisu saydatu aishata binti siddiqi radiyallahu anhuma loolu comme niñ la wax léegi mooy masala yi ci jëmoon yépp gisoon nañ waaw lëkkaaleem nag ak buntu bi lenn kese mooy di wane tere tahrimul wisaal parce que loolu moo doon mazhabu Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañoo jàppoon ne ma ne wisaal moom dafa xaraam moo tax imaamu Nawawi dellul foofule boo fa demee di nga gis li nga xamante ne moom lañ nekkoon doon développé foofee gisoon nañ li nga xamante ne mooy boroom xam-xam yi seen wax yi wuute yëpp yooyu yëpp ak Shafi'i yi nga xamante ne loolu mooy seen mooy seen euh, euh, mazhab kon lëkkaale bi leer ndax dane ku ci nekk ci ñoom ñaar sayna Abu Hurayra sayyidatu Aisha dane anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha anil wisal tere na ko léegi leen na xanaa comme que tax bi biñ defoon moo doon bu sayyidatu Aisha sayna Abu Hurayra bokk ci woon xanaa ñu def tax taxriiju xadiis bi lee di jaar ci sayyidatu sayna Abu Hurayra dañ naan la ngi dane muttafaqun alayhi dañ naan la est-ce que yàlla est-ce que ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne la déedéet alimamu ahmadu hadis sayna abu hurayra bi alimamu malik sax solo woon na ko lu jiitu woon alimamu ahmad daa di koy solo tamit naka noonu alimamu ibnu maajah alqazwini rahimahullahu taala alimamu al-buxaari rahimahullah andi na ko kitaabu sawmi baabu tankiili liman akthara al-wisaal <laughs> baabu tankiili waaw mooy daal di réprimander ak tamit kii <laughs> koo xamante ne daa nekk di wisaal waaw <laughs> di jo di kii rek di jokkale di dem baal mu bañ <laughs> nga tënkiil ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw noonu ak tankiil mooy loolu nag tegtuwul ne léegi léegi léegi mooy euh, teglu euh, mettital teg ko loo xam ne day tax mu mu mu mu dootu ko defati voilà mooy def ko loo moom ci loo xam ne ça ne veut pas dire que ak sara mooy léegi ku tuutil nag ne loolu bu dee changé yi dañ naan la loolu daa xaram nga naan la léegi foofu la góor ni mu ne waaw waaw mu ne hadathana Abul Yaman mu ne nettal ñu suñu sëriñ de Abul Yaman hmm? uh, uh, muy muy al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahimahullah gane àddina 138 génn àddina 221 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Shu'ayb mu ne nettal ñu Shu'ayb Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Bishr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 radiyallahu anhuma muy doomu Seydina Abu Abdurrahman ibn Awf mu Abu Salama génn àddina 93 am na wuute rahmatullahi alayhi anna Aba Hurayrata ka sëriñam bi di Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu génn àddina la 59 qaala moo ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil wisal mu ngi nii anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha anil wisal sauf que hadis bi ginnaa gudd loolu comme sayyidatu Aisha bañ ko doon gis tamit mu ne yeneen saa salaam daa tere di woor sarale fi sawmi ci woor fa qaala lahu rajul min al benn waay ci way ngëm yàlla yi ne ko mais yeneen saa salaam way wommatu innaka tuwasil ya rasulallah mais yeneen saa salaam yow lii nga ñu tere nii da koy def qaala wa ayyukum mithli yeneen saa salaam ne kan ci yéen moo mel ni man kan ci yéen sama kem inni man abitu damay fanaan yut'imuni rabbi wa yasqin sama boroom di ma leel te di ma nandal wala ma abaw bi nga xam ne nag ci lañ bañ gis ne daal ah comme que ne saa salaam koy def est-ce que ne saa salaam nekkul ne dañoo mooy yërëm parce que imaam Seydou Touare si nee na rahmatan ngir yërëm leen woon léegi ñi jàpp ne ñoom mën nañ ko ñu ne ah kon ñun bu dee am nañ kàttan gi garaaw falaw ma abaw biñ bañee an yantahu ñu arrêté anil wisaal yi ki di woor sarale waaw sala bihim ma mu def ak ñoom benn ayu summa yawman beneen bi summa raawul hilaal <laughs> korite jot nag ñu gis weer wa quoi fa qaala yoneen saa saam ne leen law ta'akhkhara la zidtukum tey bu weer wi bu defaatoon dinaa leen delloo dinaa leen dollil ka tankiili lahum voilà mooy daldi leen ci eh, yare ci loolu xiina abaw bañ nga xam ne ci lañ bañ an yantahu ñu arrêté loolu gisoon nañ ko foofee wallahu taala aalam kon hadis bi mooy bi nga xam ne defuñu woon taxrij bi walillahil hamdu wal minna mu ngi noonee ah léegi al imam tekki beneen hadis kon hadis boobu kon wax nañ mbir yi walillahi alhamdu wal minna mooy hadis mille sept cent soixante-cinq mu ne waan ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal qaaluu innaka tuwaasil qaala innii lastu mislakum innii ut'amu wa usqaa muttafaqun alayhi wa hada lafdul Buxaari rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu mu indi beneen xadis bi <laughs> mu ne waan ho bii mu ngi koy jële waan ibni Umar bokk mu ngi jële ci sayyidina mawlaana Abdullah ibn Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhuma annahu qaala nee na nahaa aayana nahaa waay waay tere na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ani luy saali ci woor sarale dog jot nga jàll te doo xëdd continuer wa wooraat beneen bés ba lekkoo ci dara naanoo ci dara qaalu sahaaba yi ne ko radiyallahu anhum ko innaka alayhi salaam ah yow da koy def dangay dangay ngay da jokku koor gi de qaala mu ne leen inni lastu mislakum nan melu ma ni ñi yéen duma comme yéen inni man utam dees may leel wa usxaata dañ may nandal lool taxawoon nañ ci booba ñu waxoon ne foofu lañ gisoon masala yi ca xadiis deux cent trente dellool foofu le alhamdulillah mu ne muttafaqun alayhi xadiis bii de ñaari imaam yi di al imaamul Buxaari waaye naka noonu al imaam Abul Xusayni Muslim Xajjaaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullah alayhima solo nañ ko mu ne wa hada lii nag lafzul kaddu imaamul Bukhari boo demee moom nii la kaa solo waaw nii nii la ko solo waaw léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar doon ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Malik indi na ko kitaabu siyaam an-nahyi anil wisaal fi siyaam rahimahullah waaye alimaamu ahmadu ibnu muhammad inna ko fu bari ci musnad ko noon alimaam abu daawuda solo na ko rahmatullah ala aljami imaamul buxaari ñaari bërëb la kitaabu sawm tamit kitaabu sawm baabu barakati suxuur voilà léegi sauf que kàddu yi mu indi fële la nekk waaw mu daldi leen euh, fële la nekk mooy bunt biñ la njëkk a wax waaw akbar léegi mooy euh, kitaabu sawm baabul wisaal mu ne haddasanaa imaam abu abdillah al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettali sunu sëriñ Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina deux cent dix-huit qaala mu ne axbaranaa Maalikun nañ la imaamu Maalik solo na ko ci moom la jaar imaamu Maalik muy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijrati gane àddina 93 jàpp 94 génn àddina 179 rahimahullahu ta'ala an Naafi' mu jële ci Naafi' di sëriñam mawla Abdillah ibn Umar al-Khattab Abu Abdillah ñi al-Qurashi al-Madani ñi ne aslam ci Maghrib bi lañ jóge am na mukk Nisapur la rahmatullah alayhi wallahu ta'ala alam génn àddina la 116 am na ñu ne 117 am ñu ne 118 wallahu ta'ala a'lan an Abdillahi ibn Umar mu jëloon ko ci njaatigéem di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi di saxaaba di doomu saxaaba bokk ahadul muksirin ginnaaw Seydina Abu Hurayra moom moo ëpp lu mu solo ay hadis moom Seydina wa Mawlana Abdullah ibn Umar bokk ci abaadilatul arba'a mooy ñeenti Abdullah yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon seen euh, jantu njolloru seen jamono. voilà ñoo doon euh, mooy yàgg nañ ko fi wax fay foog naa léegi loolu xam nga ko euh, mooy euh, Abdallah ibn Abbas hmm, Abdallah ibn bi Abdallah Amr Abdallah ibn Amr <laughs> ibn al-As Abdallah ibn Umar Amr ibn al-As ak Abdallah ibn euh, ibn euh, ibn kii ibn Zubayr voilà ibn Zubayr yi Allah <laughs> Allah Allahu akbar ñu ngi noonu Allahu akbar léegi kon Abdallah ibn Amr ibn euh, Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Omar ibn euh, kii euh, nga xam ne moom dafa teel a ci li nga xamante ne mooy ci diine gi euh, am na sax ñu ne moom moo njëkk a dugg kii ki nga xamante ne mooy baayam di Seydina Mawlana Omar li nga xamante ne mooy ci l'islam voilà wal muksiruna bi riwayatil asar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kalxudriyi wa jabirin wa zawjati nabii voilà <laughs> ñoon ñu ëpp luñ solo ci li nga xamante ne nii mooy hadis saydna abu hurayra cinq mille trois cent soixante-quatorze saydna abdallah ibn umar deux mille six cent trente hadis saydna anas moo yali moo tax imam as-suyuti ne yalihi ibnu umar ne ginnaaw ki nga xamante ne mooy euh, ibnu Umar kële ki nu tudd Abdallah euh, ibn mooy Abu Hurayra sayyidina ibnu Umar deux mille six cent trente ah, wa Anas sayyidina Anas moo ci tegu ah, moom deux mille deux cent quatre-vingt-six way bi après wa anasun wal bahru kal xudri yi non moom mooy toppul ligne affaire bi après ndax Seydina Anas moo ci tegu mooy troisième moom deux mille deux cent quatre-vingt-six après daal di ci tegu moom deux mille deux cent dix sayyidna Ibn Abbas tegu ci mille six cent daal di ci tegu mille cinq cent quarante sayyidna Abu Sa'id al-Khudri yi tobu ci solo mille cent kon mu ngi noone euh, euh, loolu mooy moom toppul kii bi après buñ la nee nag ñu ëpp lu ñu solo mooy koo xam ne mille minimum mille xadiis voilà waaw mooy mille jëm kaw waaw akbar waaw mooy ñii ñoo ëppale même bu dee ne bon <coughs> euh, da ngay gis ne ñoom par exemple à part Seydina Abu Hurayra ñëpp daanaka ay ay ay jeunes lañ waaw comme quoi Seydina Ibn Umar Seydina Anas Seydina Aïcha Seydina Ibn Abbas Seydina Jaabir Seydina Abu Sa'id waaw comme quoi muñ toogee jàpp ne moom ak xam-xam bi moom paayi la mooy ñun xamuñu li ñuy wax moo la Ibn Abbas mais radiyallahu anhuma <laughs> bi nga xamante ne nii euh, ci la doon wax ne <laughs> dafa am benn waay benn xaritam quoi ci wàllam saar yi bi nga xam ne ci lañ nekk jour noonu fekk yoneen saa san dóoru génn àddina mu ne léegi nañ dem nañ dem uti xam-xam quoi ci saxaa bu saxaaba yi yoneen saa taataani xam-xam yoneen saa bi nga xam ne rek ci na leen aayla comme ne yow fii saxaaba yu mag yi nekk fi kan moo lay dégg sëy nam na baas bàyyi ko déglu ko daal di dem waaw moom topp ci saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ñoom Seydina Omar ñoom Seydina nangam ak nangam yooyu yëpp mu koy def ba dajale xam-xam ci saxaaba yëpp waaw waaw dajale ñim ci kii yëpp ñoom Seydina Ali ibn Abi jël ñoom waay yow nekk ki mu doon bis nag jot di nekkee nga xam ne léegi dañoo nekkoon ay ay kilifa ah dañoo nekk li nga xamante ne mooy nekk ndax affaire yi loolu laa ku fi jàpp ne da ngay deewee tu vois des jeunes da ngay nax sa bopp de gis nga génération yi ni muy gaaw a renouveler woo waaw gis nga fi ngay nekk jeune jàpp ne yow bu ko ne rek ngay def day yàgg léegi gis nga paa ñu ne woon paa ñoom ñëppay dee yow yaa fii ne yéen a fii ne ah seen génération yéen a fii ne da gis jekki mais le président président bi nga gis ne yow boo moyul yaa ko mag ki jiite réew mi yaa ko mag alors que yow ba ngay ba ngay toll sa bone këleen jiite woon ay soixante dix ans ay côté yooyu soixante ans lañ amoon ñooñu ngay jàpp ne yow nga jekki euh, quelques élections lañ ciy teg kii jiite réew mi yaa ko mag wala ngeen maas ndax seen génération la ña nga bokkaloon maas bu dee jàngoo woon ba nga nee war a jàng di caaxaan léegi ñoom ñooy directeur généraux yi ñii ñoo jiite fii ñii ñoo yor poste ministériel yi ñii ñooy juge yi ñii ñooy procureur yi alors que ñoo ñépp yow ñoo bokkoon ak yow maas waaw boroom xam-xam yi bu dee boroom xam-xam côté xam-xamu diine bi ña nga xamante ne nii mooy say moroom ngay gis wala ñu la gën a tuuti yor mbir moo tax képp ku topp jàpp ne voilà la jeunesse éternelle da ngay fontu tax defoon dara ngir sa ëllëg. wàllu àddina sax wóor na di nga kuttus di perte balaa di nga rëccu foo xam ne rëccu dootul jariñati dara waaw alhamdulillah imaam ibnu Abbaas bi nga xamante ne nii ci la nekk voilà moo tax waa ni mu rombee ibnu Abbaas après quelques années ah saa yi mag ñam doon wax ñoom Seydina Ubay ibnu Kaab génn nañ àddina ñoom Seydina Omar génn nañ àddina ñoo waaye yow gaa yi àddina léegi ñoom Seydina Usmaan ibnu Affaan ñoo ñëpp kenn newatu fii waaw ñoom Seydina Ali kenn newatu mu gis Ibn Abbas te Ibn Abbas ba muy nekk jant njolloor mooy ba Seydina naa nga foona mais ginnaaw yu ñu gisee ñooñu ñëpp newatuñ ci léegi nag mu robb ko gaa yi wër ko di jël ci moom xam-xam mu ne kii moo ma gënoon a muus foofu waaw <laughs> waaw moo tax li bu jàng jotee boo jàngul wóor na après da rëccu waaw foo xam ne rëccu lu mu lay jariñ du la jariñ tous waaw ñi ñëpp ay jeunes lañu woon. waaw ñii ñépp ay jeunes lañu woon Seydina Abu Hurayra kese moo ci nekkoon ki nga xam ne mën nañ ne moom euh, euh, mag dëgg la woon waaw mais ñii ñépp ay jeunes lañu woon Allahu akbar Allahu akbar kon ibnu Umar radiyallahu anhu ibni Umar kon Naafi' ah, Naafi' Naafi' mu jële ci sëriñam di Seydina Mawlana Abdallah ibn Umar al-Athari waaw doon jeex topp rek jeexitalu yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ba bokkoon na ci ni mu toppe woon loolu mooy fépp foo xam ne mas naa gis yonent bi alayhi salaam jaar fa wàcc sieste lu mu yàkkamti yàkkamti dina fa wàcc sieste waaw da doon dox ci mbedd si Medina yi yor gëléemam di doxantu ci mbedd Medina ñu ne ko waaw Abaa Abdurrahmaan looy def nii mu ne la ala qadaman taqa'u ala qadam amaana sama ndëggu tànku gëléem yi tegu foo xam ne ndëggu tànku gëléemu yeneen saa saa mas na faa tegu looloo tax may wër nii ngir daj loolu lu ma ci am baax na allahu akbar yaakaar nga ne kooku mos na gis yeneen saa salaam digle dara ci wàll wàllu ñuy jëf wala ba ne baleen moom muy tergiversé koo xam ne ci foofu la àgg Allahu akbar kon an Abdillahi ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal qaalu innaka tuwaasil qaala inni lastu mithlakum inni ut'amu wa usqaa voilà lii mooy kaddu yi nga xam ne mooy imaamul Buxaari kaddu yi fii la sinon bu dee kitaabu sawm ba barakati suxuur du kaddu yi moo ñëw foofu voilà ndax foofu Seydina Ibn Umar dane anna nabiy sallallahu alayhi wasallam boobu jaarul ci Maalik Juwayriya la jaar imaam al-Bukhari dane haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haabi al-Haafid at-Tabuudhaki al-Minqari al-Basri Abu Salama rahimahullah génn na 223 moom mu ne haddathana Juwayriya di Juwayriya ibn Asmaa du jigéen ah attends xam nga <laughs> attends xam euh, euh, euh, mais dañ doon waxaale ci hadith Sayyid Abu Hurayra lañ fàtte woon côté euh, bu leen jagleel guddi ci julli mooy wa an ummil mu'minina hadith 1763 ñun ñu ngi hadith 1765 wa an ummil mu'minina Juwayriyata bintil Harith radiyallahu anhuma mooy al-Mustalaqiya soxnaa yonent bi saa saa ko xam nga jigéen la Juwayriya la tudd mais Juwayriya tur la boo xam ne euh, araab yi góor tamit day tudd Juwayriya comme kii. na comme comme al-Mughira al-Mughira euh, góor da koy tudd jigéen da koy tudd ah <laughs> Juwayriya bi ibnu la de ibnu Asma bul jàpp ne ah waaw <laughs> non jigéen la non góor la góor la Juwayriya ibnu Asma ibnu Ubayd ibnu Mukhariq ad-Duba'i voilà rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullah génn àddina la cent cent cent soixante-treize cent soixante-treize léegi foofu Juwayriya ibn Asma moo ne an Naafi' mu Naafi' mi gi sànq ah, an Abdillahi ma ibn Umar radiyallahu anhuma ah, anhu anhuma an Abdillah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam waasala fa waasala an-naas fa shaqqa alayhim fa nahaahum qaalu innaka tuwaasil qaala lastu ka hay'atikum inni adallu ut'amu wa usqaa voilà fii noonu la ko ëndee dana yeneen saa sa alhamdulillah dafa woor sarale nit ñi def ni moom mbir mi nag daal di tar ci ñoom mu tere leen ko ñu ne ko may ma ni yéen ka hay atikum waaw melu ma ni seen seen kenn ngeen mel inni man avallu damay fanaan utam ñu may leel wa usqa di ma nàndal léegi kon loolu mooy riwaaya imaamul Buxaari yu imaamu Abul Huseyni Muslim ibnul Hajjaaj rahimahullahu ta'aala kanta al imaamu Muslim rahimahullah moom mu ngi ko indi fi nga xam ne mooy kitaabu siyaam baabu nahyi anil wisaal fi sawm ah, mu ne haddathanaa Yahya ibnu Yahya mu ne nettanu Yahya ibnu Yahya di Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ah, eh, Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali an-Nisaburi ñi ne min Qarila rahimahullah al-Hanzali mawlahum gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six rahimahullah qala qara'tu ala Malik wax nañ la moom daa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñoo doon jàng bu imaam Malik toogoon gisoon nañ imaam Malik sànq ci riwaay imaam al-Bukhari rahimahullah imaamu daaril hijrati rahimahullah an Naafi' mu jële ci Naafi' gis nañ ko ani ibni Umar mu jële ci njaati géem bi Seydina Mawlana ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil wisaal qaalu innaka tuwaasil qaala inni lastu ka hay'atikum inni ut'amu wa usqa voilà kon mu ngoog anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ah naha kon mbir maa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi kon lenn kese mooy masala yi dañ ko gisoon ca hadith deux cent trente da ngay dellu foofule tastafid ilman insha allahu taala léegi mooy di nga jariñoo xam mooy masala yi ci fekk voilà mooy di ko waxaat tam defoon nañ ko il suffit rek nga demaat foofu fekk ko fa wallahu taala alam kon du ko jar xanaa lenn lu kaaleem ak suñu bunt bii di wax baabu tahrimil wisaal fi sawm buntu xaraamal gu ñu xaraamal di jokku woor dog jot dogoo xëddoo lekkoo diggante bi naanoo ba beneen bis bi ñëwaat nga continuer waaw loolu imaamu Nawawi boo delloo foofu di gis ñoom fi nga xam ne moom lañ tegoon xëccoo bu bari la woon nag ci waxu boroom xam-xam yi est lu ñu cible ak tamit bi nga xam ne ila saxaar nit ki man na koo def mais ba xëdd na mooy kooku daa repousser ndogoom rek yóbbu ko ci xëdd ga foofu comme ñoom imam ahmad liñ doon wax ak yooyu ne loolu moo possible euh, ak kii wax yafa ne boo delloo di nga ko gis insha allah fii dëkkaaleen mooy nahaab yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil wisaal yeneen saa sam tere na ci wisaal foofu la Shafi'i yi jëlee loolu ba pare ne inni ñu ko ne yow da nga koy def mu ne melu ma ni